xurrimat aleykumul maytatu waddam bani laaya bi di jeexee kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna nañ ñaar yu njëkk yi nga xam ne moom la xaraamal moo ne xurrimat daal dinañ leen xaraamal aleykum ci seen kaw mu arakan mooy xaraamal xam nga da koo def siixatul lil majhul yoo xam ne waxul ki koy def ki xaraamal waaye anakan mooy xaraamal kudul borom tabaaraka wa kon loolu la moom moo xaraamal aleykum ci seen kawal maytatu wa waddam ak li nga xam ne mooy deret loolu ci gàttal lool sax daldi woon nañuy jeexal ñaar yooyu ci jataay yi ñu génn walillahi alhamdu minna léegi nag bon am na leen loo xam ne bon jaru ko voilà mooy euh, deret ci boppam deret sobe la loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim même bu dee ne dañuy nettali ci ku mel ni ñoom seeni na muy ki mbokk al imaamu Maalik ba di nga xamante ne Layth ibn Sa'd waaye di ko ñettañu ci ñeen ne loolu li sobe waaye wax jooju ginu la dëgër moo tax sax nga dégg yenn boroom xam-xam yi naan loolu ijmaa la waaye am na ñoo xam ne ba yi ñoo xam ne yàgguñu di soutenir loolu ci boroom xam-xam yi ci fuqahaa yi rahmatullahi alayhim naan deretu doomu aadama du sobe waaye loolu li gën a dëgër mooy deret moom sobe la voilà loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw si nga xam ne day gis dafay njorgel mooy day gis ay deret yoo xam ne bokkul ak deretu mbërëg mu ne kooku na nga ko raxas fa nga xam ne foofee mooy fa mu laal ak na muy génne ndax lool bu dul woon euh, sobe la bu dul woon sobe du wax nga daal di koy raxas kon nag mbir maa ngi noo nële te tamit ak ñi nga xam ne mooy veine la moo taxoon mu ne woon ne inna loolu ab ab sidit la voilà te siriit bi comme que siriit bu fàcc la moom ndaw sa ba nga xam ne ci la ñëw mooy ki nga xamante ne nii saxaaba bu jigéen bi radiyallahu anha bi nga xam ne dafa ñëw di laaj lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne mu naan damay gis deret ta du taxaw ndax ma bàyyi julli mu ne ko déedéet innama daalika daal di koy wax muy Faatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha voilà turbe ma kii woon sànq moo ne woon fes waayow waayow moom la kay radiyallahu anha wa ardaha muy sayyidatuna Fatima Fatima yi nag dañoo bari de voilà ñun wolof tàmm nañ buñ déggee benn tur boo xam ne dañ koo miin rek léegi ku tuddati noonu rek ñu buñ déggati tur bu mel noonu rek ñu ne moom la déedéet kii Fatima di doomi Abi Hubaysh ab sahaaba la woon voilà doomu yonente bi alayhi salaam Fatima la tuddoon bint Rasulillah waaye ji tuddoon Fatima ci saxaaba ya saxaaba yu jigéen ñi dañoo bari woon lool kon nag mu ngi noonu xanaa yaayu Seydina Ali rek saxaaba la bu jigéen te moom Fatima la tuddoon <laughs> radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon nag affaire baa ngoo moom moo ñëw ne neen tibaale saa saa man damay gis deret yoo xam ne moom du arrêté day continuer ndax ma bàyyi julli mu ne ko déedéet innama dhalika irq ne ko loolu ab der ab kii la ab benn la mooy benn sidif bu fàcc la voilà loolu que siriit bu fàcce la yonent bi alei satu jàngal ko ci la mu koy jàngal te mu xam ne lii ba pare di koraas lool loolu day war ne lii sobe la que nag mu ne euh, euh, sirit la bu fàcc kon loolu nekkul fa muy génnee tax voilà déedéet fa mbërëg yi génne du looloo tax de déedéet mooy mbir mi daa fekk kon nag loolu dañuy wanne loolu kon sobe la voilà mooy bu fàcc la voilà mu ngi noonu le wallahu ta'ala lam moom loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ko moom te loolu moo tax ñenn ñi naan ijmaa la consensus communautaire la la moom deret kon nag affaire yaa ngongole wallahu taala alam kon nag ñu jàll walahmul xinziir kon suñu boroom ne woon xurrimat kon xaraamal naña leen aleykum ci seen kawal maytadu medd wa ak li nga xaman ne mooy deret de wala alhamdulillah walahmul xinziir ak li nga xamante ak ak li nga xamante ne nii mooy yàppu yàpp ah mbaam xuux cochon porc loolu lépp nag dafa xaraam voilà mooy mbaam mbaam xuux moom dafa xaraama jëfandikoo di ko lekk wala nga koy jaay wala nga naan noo man ko quoi man yii nii voilà loolu dañ ko fàtte woon na mooy yiñ ñëwaat bon yow manoo ne du ma ko moo comme que dañ ñu ko xaraamal medd dañ ñu koo xaraamal naa ko jaay sama gaa yële ñoom ay yéeféer lañ te yooyu déranger wu leen wala ay ceeb do lañ loolu dañ koo xaraamal lu tax wala mul euh, de porc mbaam xuux loolu it manoo ñëw ne bon man daal sawaay attention man daal garaawul comme que lekku ma ko waaye nag ñoom diw ñoom gaa yi li nga xam ne ay ay ay chrétien lañ wala ñi nga xam ne ay ñoom daal ay athée lañ loolu moom déranger wu leen man nag kon ni ñaa def bàyyi leen ma man daal ma jël ci li nga xamante ne nii mooy mbaam mii daal daal di leen koy jaay bu ko defee mu nekk saab lëgëy ñu ne la loolu man la nekk li koy wane mooy waaja nga xamante ne nii dafa ñëwoon benn àndandoo la woon bu yonente bi alayhi la nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaye nag xam naa waa ji koo gëj a gis quoi ndax moom da doon voyage lu bari benn bi nag mu agsi Medina bi mu ñëw bi mu Makka bi mu laajee léegi nag di laaj mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu xamal ko ne moom gàddaay na quoi mu ngi mag mu ngi Medina léegi léegi nag waa ji daal di ñëw Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam après nag ne yonent bi alayhi salaatu andil ko ay kado daal léegi nag ci kado yi mu ko indiloon ñu foog ne façon kii cadeau bu nekk la fi indi ndekete yoo waa ji ay ay dam zaaj leen di woon ci yoo xam ne sàngara la mooy <laughs> mooy ay ay njaq yoo xam ne yu ay jaar yoo xam ne sàngara lañ ci defoon jox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mu waaye cadeau baa ngoog mu ne ko yow xanaa xamoo ne yàlla dafa xaraamal lii léegi bi mu ko waxee lool am benn waay moom bu taxaw nee daal ñëw daal koy dee quoi. am lu mu ko dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waa ji eh lan nga ko lan nga dee <laughs> mu ne ko dama wax nga mu jaay ko mu ne ko xanaa xamoo ne inna alladhi harrama aklaha huwa alladhi harrama bay'aha te lu mel noonu it ci sàngar waa ci sàngara inna alladhi harrama shurbaha huwa alladhi harrama bay'aha xanaa yëgoo ne ki nga xam ne moo xaraamal ñu daal di naan sàngara moom moomee di borom bi tabaaraka wa moom mooy ki nga xamante ne nii moo xaraamal ñuy lekk li nga xamante ñuy jaay li nga xamante ne mooy sàngara kon nag affaire baa ngi noo nale moo tax ñu ne la nit moom manul naan moo man moom yi garaawul ko waa xaraam na waaye bàyyil mu nekk sama métier moom laa la naan niti jamono yi léegi moom daa mel ni ñoom daal li yàlla xaraamal ñoom moom il suffit buñ ko dee defee métier rek mooy war naa dagan ko waa kon de affaire bi daal di simple lool kon waaye ana kan moo fi lekkati lu dagan lu lu xaraam lu dul ne yow da ngaa kan na su xanaa yow kon fexeel rek yow li la borom bi xaraamal fexeel daal mu dugg boo ko defee yow moom sa affaire baax xam ngeen ne mos loolu mos sori nag ni nga xamante ne moom la demee kon mbir maa ngi noonu le kon nag wala mul xinsiir ak li nga xamante ne bokk na ci yiñ leen xaraamal te ñu waxoon leen ne borom bi ne woon illaa ma yutla aleykum ci laaya bu jëkk bi saar bi lu dul li nga xam ne dinañ leen ko jàngal mooy li nga xamante ne mooy lahmul xinsiir mooy yàppu mbaam xuux moom dafa xaraam léegi nag mu des beneen mbir nga ne ma ha keroog yaa fi doon wàllu der yi du tënkoon nga ko laaj laajaatool nga ko tuuti waaye waxoon nga ko ca suuratu nax ca suuratu nax waa léegi mbaam xuux deru mbaam xuux moom moom dañ koo mën a utiliser ñu ne la loolu nag ab wuute la boo xam ne bu am la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim d'abord mooy est-ce que mbaam xuux am na der wala amul der ñi nga xamante ne nii loolu nag moom laaj la boo xam ne dañuy dem ci experts yi ñi nga xam ne bon man na nekk sax chrétien yoo xam ne ñoom ñoo xam maam xuux te di ko di ko yooyu te di ko toppatoo ñu laaj leen moo chrétien bu dee chrétien moom du jullit parce que chrétien man naa nekk jullit ah ñun bu ñu foog ne fii mu ne voilà <laughs> voilà que waa ji chrétien moom moom yéefér kese la war a doon chrétien déedéet chrétien am na ñoo xam ne dañuy nekk chrétien ba pare demal liman <laughs> voilà liman gaa yoo xamante ne ni wala tubaab bu tub du christian l'islam waxu la changer ma sa tur yi déedéet loolu moom waxu ko loolu moom waaye ay changer tur waaw ko mu neex nga ne lii laa tànn waaye daal moom turu gaa yi moom ay ñoom Hikoshima nañ des moom yële japonais bu nekkee julli nag jullit fil reste Hikoshima Hikoshima le muslim wala ki nga xamante ne nii mooy le la le atabaskin fële ca indien d'Amérique moom itam wala du Canada wala ya nga xam ne yoo yële di new New Jersey gaa yoo yële moom bu ñu tuubee it mën nañoo garder li nga xam ne mooy seen seen ci yi de ñoom Naruto ak gaa yoo yële mën nañoo garder seen tur yi kon nag loolu moom du farata bañ naan jullit déedéet waxoon nañ la ay yooyu moom moo taxawul wallahu taala alam léegi nag mooy dañ leen di laaj ne leen waaye mbaam daa am li nga xamante ne nii dëgg-dëgg am na der wala amul bu dee am na der bu dee loo xam ne lu ñu mën a tane la loolu moom bu ñu ko tanee day far dagan ndax lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ayyuma ihaabin mooy day lapp pour ñu man koo jafandikoo waaye pas di ko lekk ah, ah non non nga naan bon waaw kon naa ko tane lekk ko déedéet déedéet loolu daa mën ne mooy def ko ay yéreeg ay saak ay yu noonu ay ceinture loolu day mën a ne bu dee ne am na der bu du amul der nag loolu moom débat bi close na wallahu ta'ala alam kon wala mul xinziir wa ma uhilla li ghayrillahi bi ak beneen ginnaaw mayta benn de mooy mëdd ak deret ak li nga xamante ne ñetteel di mbuum yàpp mbaam xuux bi nga xam ne moo ko ju moo ko ñeenteel mooy wamaa uhilla ci ñu xaraamal mooy wamaa uhilla li ghayrillahi bi loo xamante ne nii bañ koy rendi lañ ca tudd di ko wax ba nga xamante ni boroom ne ko doon rendi lañ ca tudd mooy li ghayrillahi bi leneen lu dul yàlla lañ ca wax ca kaw daal di koy tudd comme ni nga xamante ne nii di rayal xàmb yi ak yi nga xamante ni mooy ndëpp yi loolu moom naan hoo waaw waa wat nañ ci rob daal di rendi wala yu mel noonu le wala ki nga xamante ne nii ci maam ngeesu mii wala ci maam kastel mi daal moom lañ koy ci ci suñuy mbokk yi lébu ya léegi yow nga ne ci ñooñu nga ko rendee loolu moom daa xaraama lekk wala wama uhilla li ghayrillahi bi ak lépp loo xam ne bañ koy rendi lañ ci tudd moom leneen la lu dul borom bi tabaaraka wa taala moo tax suñu borom ne woon képp bu leen fi lekk loo xam ne maalam yuzkar ismallahi alayhi te dina ko leeral ci laay ci saar bii bu leen fi lekk loo xam ne tudduñ turu yàlla ca bañ koy rendi voilà dina ko tudd léegi sax ñu gis ko ci laay du tepp ci lii moo tax képp koo xam ne day rendi la muy rendi tudd ci turu yàlla keneen loolu moom nédd la jox gaa yi turu yàlla kese bismillah allahu akbar wala yu mel noonu nga ciy tudd turu borom bi tabaraka wa taala boo fi tuddee leneen yow médd nga jox gaa yi